baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yasaluka ahlul kitaabi an tunazzila calayhim kitaaban min alsamaa faqad sa'aluu muusa akbara min daalika faqaaluu arina allaha jahratan fa axadathum alsaaciqatu bi dulmihim tumma attaxadu al-ijla min ba'di maa jaa'atuhumul bayyinaatu fa'afawnaa an daalik wa aataynaa Muusaa sultaanan mubiinaa suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ne yasaluka ci laayaab téeméer bi ak juróom fukk ak ñett mu ne yasaluka mu ngi lay laaj te dina la laaj ahlul kitaab ñi nga xamante ne ñoom laa joxoon téere ñii nag yahuud yi lay wax walla ñoom lay wax fii surtout ñoom ñi ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu ngi lay laaj yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an tunazzila alayhim kitaaban min as-samaa di la laaj naan la wàcceel ñu ab yi ak li nga xam ne ab téere boo xam ne ci asamaan si la jógee naan wàcceel ñu mu ne suñu boroom ne lool dañ la koy wax ngir lan waaye loolu mooy <laughs> yahud yi <laughs> ñoom yàgg nañoo laaj yoo xam ne doonuñ ko woon gëm de faqat dëgg-dëgg sa'alu laajoon nañu lu njëkk seen maam yi Muusa seydinaa Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam ñaanoon nañ ko laajoon nañ ko lu ëpp lii ak min dalik lu gën a rëy ñu wàcc ab téere noonu ñoom ñu koy gis nii nga di wàcceel téere bu jógee ci asamaan agsi mais laaj nañ seydinaa Muusa alayhi salaam lu gën a rëy lii yépp fa qaalu lan lañ ko wax ñoom waxuñu wàcc ab téere de dañ ne ko lan arinallaha wan ñu yàlla jëhëratan na yàlla ñëw fii ñun ñu koy gis nii loolu lañ laaj Muusaa xam nga loolu moo gën a moo gën a pataata moo gën a ñàng te moo gën a wane seenu ñàkk xam fa axadna fa jaat fa axadathum mu jàpp leen ba ñu ko defee nag ba ñu laajee loolu le as-sa'iqatu muy mbugal ma muy la nga xamante ne nii déegam neen teg mu yëg mbugal ngir ñoom bi zulmihim ci sababu la nga xam ne mooy seen tooñ nga nga xam ne moom lañ tooj di laaj loo xamante ne nii mooy do laajuñu ko sax ngir ngir ngir ngir gëm non dañuy laaj dañ nañ laaj lu impossible rek ngir ngir foye foye Seydina Muusa quoi walla loolu la alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw ga ba lool xewee ittaxadu mooy ba mu leen mbugal ma am na nag ñoo xam ne moom moom rëccal na leen ci muccal leen summa ginnaaw gi ittaxadu ijla mooy ginnaaw lii au lieu ñu yem ci lii waaye ñu dem daal di jàpp yëkk wa daal mooy wa moo ba nga xam ne moom la leen saamir yi daal di woon tegal ba nga xamante ne nii moom lañ jàpp woonu yàlla daal di ko jaamu min ba'di ma jaa'athumul bayyinaat ginnaaw bi leen yu leer yiy wane ne borom bi tabaaraka wa taala dañu war a jaamu te moo yónni Seydina Muusa mii alayhi salaam te Seydina Haarun alayhi salaam waxoon na leen ne leen kiiru si yàlla ah samay ñoñ innama haadi innama ilahukumullah seen borom bi ngeen war a jaam mooy yàlla du kii ah walla kii Saamiri di wax gaa yi ne ko toppal fee yow Haarun jàllal nee kon nag jaatu ba'di ba yi bayyinaat ginnaaw bi leen ba yu leer yi dikkalee lay yu leer yi wane ne borom bi dong lañ war a jaamu ñu def loolu waa fa'afawnaa an daalika suñu borom tabaaraka wa laa ne mu jéggal leen loolu ginnaaw ba nga xamante ne mooy faatuma leen ñoom ñépp ndax mënoon na leen a déjjati ci loolu kese ñu ñëw di jaamu leneen ginnaaw bi mu leen rëccalee li Seydina Muusa wan leen kook fi ñu jaar ak ñoom ñu ñëw di jaamoo yëkk daal léegi nag mu ne wa aatay naa te joxoon nañu Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam sultaanan përëw sultaanan lay mubiinaa bu leera leera leer boo xam ne ñoom leeroon na leen ni ki yàllaa ko nii te moom mooy lañ waroon a topp waaye gaa ñu mujj continuer ci seen ndeew gi war naa ñu daal di yëkkati fawqahum tuur yëkkati gis nga tuuru Sinaay bi tuur du montagne boobu la suñu borom simpi yëkkati ko la la yëkkati bi miitaak yi mu tiim leen mooy bañ leen di wax jël leen téere bi aywa jël leen jël leen téere bi mbaa ñu dóor leen li nga xamante ne nii mooy ba mu doon wax ne wa rafa'naa fawqahum tuur bi miithaaqihim voilà moom lay wax nii <clears throat> ñu yëkkati li nga xamante ne nii mooy tuur ba ca suuratu baqara doon na fa leeral loolu le ne dañ leen a yëkkati li nga xam ne mooy tuur bi ngan du montagne bi la suñu boroom simpi ngir bëgg leen koo dóor voilà ndax lañ ne leen jël leen téere bi nga xam ne yéen a yéen a joxoon pacte seen borom moo tax mu ne bi miisaaqihim ci sababu ñoom ñoo joxoon yàlla seen pacte de seen kàddu ne dinañ joxe li nga xam ne moo nekk ci tawraat ci biir téere bi léegi borom bi jox leen téere bi ñu ne duñ ko doxe mu yëgati li nga xam ne mooy montagne bi nag mu tiim leen looloo ndax ñu daal di koy doxe de sinon gaay doonuñ ko woon doxe bokkul naa ginnaaw gi ñu ne leen lahum ñeen leen udxulul baaba sujjada dugguleen buntub baytul maqdis ngeen dugg bu ko defee ngeen nekk ñoo xam mooy dëkk ba mu leen waxoon ne leen dugg leen muy Jérusalem al ardul muqaddasa ne leen dugg leen sujjadan seen seen seen seen xaal nekk ak ngeen sujoot mooy toroxlu ngir seen borom te doon wax xetta ak yooyu ak ñoom ñu naan habbatun fii sha'ra comme ni ñu ko gise woon woo léegi nag waqul naa léegi malgré lool gis nañ lañ defoon mooy defuñ loolu ah sujjadaa gaa yi di wax leneen di doxale ne noon waqul naa lahum ñu wax leen ñoom waa banu israil ba léegi laa ta'du fi sabt bu leen jéggi bu leen bu leen dépassé di di dem di nappi li nga xamante ne nii mooy samedi parce que dañ leen a tere woon bésub samedi ñu nga xam ne ñoom dañ ciy rëbb dañ ciy nappaka defal yooyu léegi nag ñu tere leen ne leen bu leen jalgati de ci bu leen dem di rëbbi di nappi fi sabti ci bésub samedi wa akhadna minhum ñu jëloon ci ñoom mithaqan ghaliza mooy pacte boo xam ne bu dëgër la mooy yii yëpp jaar na fi yu ñu doon laaj ak yu mel nii ñu defal leen ko ñu weddi léegi yow bu ñu ñëwee naan la Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam an tunazzila alayhim kitaaban minas samaa ñu wàcce ci ab téere bu jóge ci asamaan yi loolu waxi caaxaan la mooy waxuñ ko ngir gëm ndax yàgg nañ koo def suñu boroom nag ne fa bimaa naqdihim miisaaqahum ci li nga xamante ne nii ci sababu fecc gi nga xam ne moom lañ fecci mooy kóllëre gi suñu borom ne ñoom ah waxas naa minhum jëloon nañ ci ñoom miisaaqan ghaliza ah, muy pacte bu dëgër que moo ñu doxe li nekk tawraat tey jàppale sayyidina Muusaa mi alayhi salaatu wassalaam tey des nekk ay jullit ba ni ñuy faatoo loolu dañ koo fecc mooy gër respecté wuñ ci du bari ñi ci respecté loolu bariwul moo tax mu ne fa bi ma naqdihim di sababu li nga xam ne mooy fecc gi ñu fecci mithaqahum seen kóllëre goo gële wa kufrihim ak seen sababu weddi gi ñu weddi bi aayaatillaahi ci mandarga yi wane sañ-sañu man manu borom bi tabaraka wa taala waaye bi aayaatillaahi ci laaya yàlla yim def ci tawraat ne ñu doxe ko weddi guñ ko weddi wa qatlihimul anbiya ak sababu li nga xam ne mooy rey gi ñu doon rey yonent alayhimu salaatu wassalaam bi xayri xaqin ci loo xam ne teguñ ko ci dëgg lii borom bi feddali la voilà mais kenn manu la rey tab yonent di ko teg ci dëgg voilà mais lii day gën a feddali loo xam ne teguñu ko ci dëgg wa qawlu wa qawlihim ak wax ji nga xamante ne nii mooy wax ji ñuy wax naan qulubuna suñu xol yi xulfun naan yo <laughs> no gaa yi naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow gis nga qulubuna gis nga suñu xol yi xulfun dafa dafa nekk xam dafa tëju quoi mooy lii ngay wax mënuñoo dégg li ngay wax te mënuñu koo jàpp quoi voilà léegi seetal keneen quoi mooy c'est c'est pour te sox yombal affaire yi ah. c'est pour ñu yombal la nga bañ fee nekk di sonal sa bopp waaye xamal ne ñun qulubuna suñu xol yi de wallahi xulfun mooy ne nekk loo xam ne daal dafa tëju daal par ak li ngay wax ñun mënuñu koo dégg daal voilà voilà léegi kon jàllal quoi sayyidina Muhammad ala voilà mu ngi noonu loolu la léegi nag bal suñu borom ne waxuñu lu am de bal li am ba des taba allahu borom bi moo kaste alayha ca ba la boo la doon wax naafiq yi dañu foog ne ñoom ñoo yor les cartes à leur main quoi mooy ne ñoom ñoo yor mbir yi ñooy doxal ndeke borom bi yu xaadi'uhum moo leen di seetaan di doxale di leen seetaan di leen bàyyi te borom bi xamuñ ne du ñu def dara lu lu soob borom bi wa ma tashaa'una illaa yasha Allah suñu borom ne li am ba des taba Allah borom bi moo kaste xulayha ca seen xol yu bon yoo yële nga xam ne mënuñoo dégg li nga xam ne mooy diine bi kufrihim ci sababu kéefér weddi gi ñu weddi falaa a gis ngi gaayu mel nii façon yahuud yu yées yi du ñu gëm de illaa qalila du dul lu néew ci ñoom comme seen xabru ba bi abdallah ibn salaam ak ñameel ni ñoom alayhi ridwaanu salaam mu ne wa bi kufrihim waaye ci sababu seen kéeféer gi ñoom yahuud yi naan la wàcceel ñu téere te duñ ci gëm alquran a ngi gëmuñu ko naan la wàcceel ñu boo xam ne moom nii lañ koy gis wa bi kufrihim ci sababu seen weddi wa qawlihim ak wax ju garaaw ji ñu doon wax ala maryama ci sayyidina mar sayyidatu maryam alayhi salaatu wassalaam buhtaanam mu nekk aw duur aziwan mu màgg màgg màgg ndax ñoom yahuud yi dañu ne doo sayyidatu Maryam dara fii Seydina Isa mii mu jur waaye da doon njaaloo rek si dafa njaaloo ak benn waaye mu jur ko ñëw naan ñu ay fii ak fii ñoom malgré li Seydina Isa alayhi salaam wax ci Mahdi bi te ñu gisoon ko ca berceau ba comme li nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci suuratu Taaha malgré ak suuratu Maryam alayhimas alayhimas salaatu wassalaam loolu noonu malgré ça ñoom ñu mujj di entêté wu ne non non non non non yaayam booy booy doon loo takk sërëm quoi wal iyaazu billaah mooy dañ ko doon tuumaal ak njaaloo suñu boroom ne bokk na tamit li tax mam ma rëbb leen ñoom yahuud yi seen wax ji ñuy wax ci sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam di ko ñiinug njaaloo xaw qawlihim ak wax ji ñuy wax doom gi naan inna ba pare nag boo di ko bàkkoo lii man man man nañ ma inna ñu naan fa inna ñun yahuud ñun qatalnaa ma ne ñoo rey almasiiha ku barkeel kooku nga xam ne fu mu jaar mu barkeel isa ibn maryam bu ngeen xamul ki ñax mooy isa di doomi maryam alayhi salaatu wassalaam rasuulallah di daw yàlla ñun ñoo ko rey mais imagine nit koo xam ne yow day taxaw di revendiquer ne man waaw léegi mooy gëmul ne ya yonent la mais dañ koy wax ngir saboter waaw même bu nekkee yonent la après ñun ñoo ko faat oh, oh, oh, où est problème voilà ñun ñoo rey laa wax almasiiha Masiya Jésus ñoo ko faat et c'est fini léegi où est le problème ñun la voilà Isa ibn Maryama rasulallah <laughs> di ndawal yàlla alayhim asalaatu wassalaam suñu borom ne waxuñ dëgg wama qataluuhu faatuñu ko de rayuñu ko wama salabuuhu te daajuñu ko kom ni nga xam ne noonu lañ doon def ñi nga xam ne dañ leen doon faat ngir ñu nekk nakaala ñu dissuasif ngir nga xam ne képp ku ku war a wax lu mel ñoom rek war cee jàngee ginnaaw bi ñu ko faatee wala ñu daaj ko ba mu dee mu ne defuñu ko lool de lëntalal mbir yi de ñoom kañu faat du Seydina Isa ak ko sori sax mu ne wa innal ladina kantaa ñi nga xam ne ixtalafu fii ñooy wute ci mbir Seydina Isa nii alayhi salaatu wassalaam la fii shakkin min ñu ngi ci dengi dengi ak li nga xamante ndax li ñuy wax dëggu waxul dëgg ñenn ñi naan walaa dañ koo faat ñenn ñi naan dañ koo yëkkateeg wala bam nee la ma ngi fee ñee déedéet dafa demaat ak yooyu yooyu ci sikki sàkk lañ nekk ne kenn na ko faatul maalahum li ñuy wax gis nga ñoom amuñu bihi min ilm ci li ñuy wax noonu ci mbiram amuñu ci benn xam-xam illa tibazan lu dul topp ay njort wa ma qataluhu yaqina te faatuñu ko lu leer amul bal li am ba des rafa'ahu llah borom bi tabaaraka wa moo ko yëkkati ilayhi ci moom yóbbu ko ci ñaareelu asamaan te loolu gisoon nañ ko ci suuratul Israa ba ñuy gis ci laalu rañaan gi